A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah nabiyyinaa wa mawlaanaa rasuulillaahi alayhi salaatu wassalaam wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaa amma ba'du fa yaquulu Allaahu azza wa jalla fi suurati al-Israa wala suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam wa ja'alna al-layla wan-nahaara aayatayni fa mahawna aayata al-layli wa ja'alna aayata an-nahaari mubsirah litabtaghuu fadlan min rabbikum wa lita'lamuu adada as-siniina wal-hisaab wa kulla shay'in fassalnaahu tafsiila suñu boroom tabaaraka wa di wax ci laaya bi nga xamante ne ni mooy fukk bi ak ñaar mu ne wajaal ñu def allayla li nga xam ne mooy guddi gi wannahaara ak bëccëg gi aaya tey ni ñu nekk ñaari màndarga yu mag yuy wane sañ-sañu kattanu ak man manu borom bi tabaaraka wa taala waaye ñu nekk ay màndarga pour yéen nit ñi yoo xam ne ay signe la yu tax ngeen ci xame li muy bëgg a wax ci kanam mu ne fa ma xaw naa ñun ñoo far aayatal layli mooy ñoo far guddi gi bu fi nekkee ñun ñoo koy far effacé ko wajaal naa ñu daal di def aayatan nahaari mooy nga gis bu jug dugg gi di jeex ak ni bëccëg gi di guddi di bu njël jotee te fajar gi di ñëw mbir yi di leer ba ni jant bi génn loolu le processus boo bële loolu lay wax nii ne ñun ñoo far aayatal layli màndarga bi nga xamante ne mooy mandargay guddi gi lëndëm ji gi wajaal naa ñu daal di def aayata nahaar yi mandarga bi nga xamante ne mooy bëccëg gi mubsira moom nag mu nekk loo xam ne day leer nañ ngeen mën ci di gis ngeen mën ci di dox seeni soxlaak lu ne li tax mu ne li tabtawu ngeen ngeen sàkku fadlan ngëneel muy wërsëg gi borom di def ngeen war cee am muy lu dagan te teey la leen wax de ngir ngeen man maa jaamu min rabbikum ngëneel goo gële muy ci wërsëg gi ngeen di uti di ci defi seeni commerce seeni njaay ak seeni jënd waaye dem ci jën yi di daal di nappeek géej géej jéeri jéeg fu leen neex ak yooyu yéen ngir ngeen sàkku kon fadlan ngëneel min rabbikum bu dukkee ci seen borom wali temps la mu waaye it borom bi daa def kon aayatal layli ak aayatal nahaar yi ngir lii nag waaye mooy guddi gi waxoon na ngeen def ko subaataa ngeen nekk koo xam ne an naw ma subaataa ngeen ciy dale nekk ñoo xam ne ci ngeen di noppale koo mën a récupérer seen yaram yi récupérer ndax du ñu ay machine sinon da nga naan këlëb faatu fii léegi bu dee coono yu metti yi nga nekk te doo noppaleku te nag léegi mu def guddi gi ak bëccëg gi kon moomu sira moom bëccëg gi ngir ngeen ci man di gis di man di dox seen soxla yi li tab taxu kon fadlan min rabbikum waaye wali ta'lamu <coughs> ngir ngeen xam adada sinina mooy nombre limu li nga xam ne mooy at yi ndax bu dul woon guddeeg bëccëg dafa am mooy ne loolu du ñu mën a xam yooyu bu doon ne mbir mi day nekk loo xamante ne nii doo ci mën a takk heure loolu moom bu doon ne loolu amul guddi amul bëccëg amul mais kon noonu nan la ñuy xamee li nga xamante ne bés bii jot naag bés balee jot lool du ñu ko xam moo tax mu ne wal itaan la moo ngi neen xam adada sinina nombre li nga xam ne mooy li mu at yi dee wal xisaabu waaye man di compter xam ne ah weer sàngam de jot na ah a haa safara ngongu haa rabiul awwal ngongu rabiul thani ngongu loolu ci yooyu ngeen koy xamee ah mooy ne mooy moo tax moo tax temps et espace bi buñ amul woon temps du am mooy kii du am mooy espace bi bu amul woon ak yooyu mooy temps ay nekk fi di mën a compter naan yooyu darul am moo tax borom bi nag daa def yooyu yëpp muy xéewal mu ne wa kulla shay'in te lépp nag fassalnaahu ñun ñoo ko taqali leeral ko ba mu leer lu ne ñu teg ko fa mu war a teg leeral la ne la ñu war a leeral tafsiila taqali goo xamante ne nii gu leer la moo tax képp ko jàpp ne àddina bi nii comme ni nga xam ne mbooleem athée yi ak seeni taalibe yi nga xam ne c'est des apprentis sorciers ay apprentis sorciers athée lañu gaa yi nga xamante ne nii taalibe iblis yoo yële naan la bon mooy monde bi moo fi amal san bopp quoi mooy kooko xamul li muy wax ñu waaye boo nekkee jullit nekk aji gëm waaye it même ci wàllu science boobu ñuy wax man nga leen faa fekk leeral leen ndax du ñu may gaa yi audience ñoom dañuy fexe monopoliser débat yi nga xam ne télé yépp ak rajo yi ñoo koy occupé ba pare nag def ci programme scolaire yeeg li ñu war a jàng ñoom li ñu ko gisee idée évolutionniste yu Darwin ka kaccoor yoo yëlee ak gaa yi mel ni ñoomin ñoomin ñoomin Karl Marx ak façon yooyu nga xam ne gëmuñu tous ñoomin na waaja Jean Paul Sartre ak gaa yoo yële caaxaankat yu mag yoo yële jël seeni idée nag feesal ko dóor ko ci programme yi télé yi moom la ñuy wax manuel yi nga xam ne moom la ñuy jànge science ak histoire sax ñu bëgg yoo xam ne ndekete amul sax wéeruwaay amul fenn fu mu tegu la dul ci seen muq yi ci seen xel yi nga xamante ne nii dafa wopp dafa am problème iblis sa fa farankola yi léegi nag ci loolu la ñuy jël léegi nag diffuser ko ci monde bi yëpp di gëm loon nit ñi ne création bi nii la demee woon nii la commencé woon te mbir mi daal mooy c'est le hasard daal mbir mi daal daa jekki xew noonu ay jullit lañ mais idée yooyu lañ yor te kat léeg-léeg sax duñ ko duñ ci bàyyi xel ndax lan inconscience yi ak tamit le fait que mooy en face jullit ñi tamit taxawul leeral affaire yi waaye ko di naaw kese en tout cas ëpp ci ñun wallahu ta'ala alam loolu doy na waara léegi nag ñooñu waaye boo nekkee ku gëm taxam di nga xam ne wa kullu shay'in dëgg-dëgg lépp lu am ci kaw suuf <laughs> fassalnaahu laa de borom bi nee na maa ko takka maa ko ta maa ko maa ko nekk dama ko teqali dal di koy teqantal rafetal ko affaire bi ni mel lu nekk tafsiilaa ak teqantal boo xam ne gu rafet la bu kenn foog ne asamaan si féete kaw suuf si nekk fii mooy loolu xam nga c'est relatif mooy kan moo ma féete kaw ak lu ma féete suuf yooyu yëpp ak nu mu ci man di demee dara du hasard borom bi moo ko takk moo ko def noonu de ñi nga xamante nii noonee allahi comme la mu loolu ak mbir la mooy defarub yàlla mooy lëgëyu borom bi tabaraka wa taala léegi nag mu wa qul la insaanin te gis nga bu ngeen newee fii ci suuf si ma leen defal guddi ak bëccëg yi xéewal yii ngir ngeen xam yii ngir lan la mooy ngir ngeen dellu ci man daal di may jaamu léegi nag cëy bu ngeen ko defal na ngeen yëg xabaar bi bu mag la dee wa kulla insaanin yëg leen ne gis nga nit ku nekk alzamnahu ta'irahu fi unuqihi ñun ñoo jël daal lëkkale li nga xam ne moom lay jëf ci kaw suuf mooy ci doxam mooy dañu ko lëkkale moom nit ki ak dogalam man la jaas moo fi di di di protester ah, ay way man de bu ma defoon lii alhamdulilah duma ma dal ah, waay waay waroon naa bañ a dem diwa ma ne demal ma dem ah, lii dal ma dañ naan la sawaay tee ngaa noppal sa bopp mbir mi dogal la boo xam ne ba ñu ko bindee samaam aadama alayhi salaam moom bind gu ñu ko woon lii dogal la boo xam ne dafa jiitu woon ne dina xew ci yow laata ngay feeñ àddina say maama ki maamak bi bindoon na ko ne dina la dal wa kullu insaanin xanaa yow liiroo loola la ci suuratul Israa wala suuratu bani Israa'iil ci fu fukk bi ak ñett ja'alnaahu ñun ñoo jël daal di lëkkale ta'irahu li nga xam ne mooy ay jëfam yu baax wala safaan waaye tamit mooy lépp dogal bi koy dal lu baax wala loo xam ne lu naqari la loolu boroom bi nee na man maa ko lëkkaleeg waa ak jaam bi manu la jaas loolu daa manu la nekk li mu war a li koy dal ci lu baax wala est-ce que dina ashaqiyun aw sa'id wa est-ce que day nekk koo xamante ne nii day texe wala day texee di waale yi mu fi nekk di gaafal boppam ñépp yooyu yépp naan waaye di gaafal lu ne ma ne la ko ci war a dalak la ko ci war a moy yooyu yépp borom ne nee na maa kom lëkkale ni ndax lii expression arabe la buy wane ni mbir mi dafa lëkk ci ta man manu la deñ man la jaas man la demee lu dul yow foo jaar mu dal loolu lay wax te lii mooy lan mooy alqadar mooy dogal natt bi nga xam ne dogal bi nga xam ne borom dee koy nattal jaam bu ne te kenn manu tus foo jaar dinaa dal moo tax moo ne woon gis nga bu xaabakat yi njabarkat yi gaa yooyu bu ñu gëmoon dogal bali ñuy def noppalu waaye ñay dem di leen seeti ñu leen di pettaawal di leen seetal bu ñu gëmoon dogal noppalu te duñ fa yàq xaalis amee fa bàkkaar boo xamante ne nii yow 40 guddi julli boo fi jullee bés guddi boo fi jullee dara la dul nangul wal iyaadu billah kon nag mu moo mu ngi noonu la de bu dee ne gëmoo leen ah waaye bu dee nag gëm nga leen moom la ñuy wax moom faqat kafara bi ma nuzila ala muhammadin bu dee gëm nga la la bu xaabakat ba seetlukat ba taawkat ba maaman maamankat ba tamanu tus lam lay wax bés boo ko gëmee moom mooy weddi nga li nga xam ne moom lañ weddi yonente bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi kon mu ne kon daal nit ku nekk daal mooy téeréb jëfam mooy ay jëfam fii la koy dal ci lu baax ci lu sawaan leneen ak leneen la muy kii la muy gaafal ak yooyu jël suñu borom nee na maa ko lëkkale ca ca ndoddam nga ca doqam nga mënula wuuteeg moom de wa nuxriji la wuuta gis nga nag téeréem boobu mooy lool nga xam ne moom lañ ko gàll te mënula dem moom mooy saa bu ci jëfee dara fii ci kaw suuf am na mala malaaka yoo xam ne ñoo koy recopier di bind la mu jëf te nag bu ñëwee alayhimu salaatu wassalaam wa nuxrij lahu dinañ ko génneel téereem boo bële nga xam ne moomoon téereem jëfam la huu ñeel ko yawmal qiyaamati bésu bés pénc jëfam yooyu yëpp kitaabat ñu def ko téere boo xam ne ci lañ enregistré lép ci la malaaka yi bind yëpp yalqaahu mansuura dina dajeek moom ne moom téere jëfam boo bële ñëw ñu naan sawaay mais ana téere jëfam ñu ne non les copies sont waaye réer nañu ko waa mooy tee gaaree waaye professeur yooyu yenn examen yi nga xam ne wala yenn examen fan dem ñu ne copier réer na wala yooyu loolu moom mooy li manula am gis nga mbir yi lu ngeen man di toll des milliards et des amul kenn koo xam ne dossier am dina réer keroog de kon nag yalqaahu dina dajeeg moom de keroog yow yawmal qiyaamati mooy dina dajeeg moom mansuura mu nekk loo xam ne nag lu ñu tal mu nekk koo xam ne nag ku lu mu war a liir la voilà mooy la nekk moo tax lan la koy wax iqra jàngal kitaabaka sa téeréb jëf bii kafaa bi nafsika al yawma alayka hasiba doy na ci sa kaw koo xam ne yaay àtte sa bopp mooy ne de toute façon leer na la nga doon def dugal ci téere bi te gaa yi bàyyiwuñ dara moo tax ñoom ci seen bopp ñu ko doon wax ci suuratul kahf wa ñu naan maa li haadhal kitaabi la yughaadiru saghiratan wala moo yéefér bi naan waay waay téere bi lan moo ko dal tey way malaaka yi ñoom yéeme nañu de ñoom daal alayhi lan moo tax téere bi laa yughaadiru meedu baax saghiratan wala kabira dulu ndaw lu ma mas a def ci bakkaar wala rawatina lu rëy loolu teg nañ ko daal ba teg ko fii kon nak lool la moo tax ñu ne leen aywa iqra yow jàngal kitaabaka ku nekk aywa jàngal sa téere kafa doy na bi nafsika ci sa bopp al yawma tay yawmal qiyam bi alayka ci sa kaw xasiba ki nga xam ne mooy àttey sa bopp de moo tax taalibi sayyidina ali ba radiyallahu anhu doon wax naan mbir yi leen la ñaari téere yu ñu benn téere la boo xam ne dañ koy tàllal ban jamono bi ngay dund ne la tàllal nañ ko léegi nag bind ci lu la neex mooy lan fa man saafal yu min wa man saafal yakfur ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi mooy ne léegi lépp loo def ci lu baax bind nañ ko lépp loo def ci lu bon malaagee dañ koy bind mooy tàllal nañ ko boo deewee nag dañ koy lem voilà boo deewee ñu lem sa téere sa dossier code 15 mais ban jeex lépp classé ba classé ba yawmal qiyaam de léegi nag bu yawmal qiyaam jotee ñu tàllal ko wat comme moom suñu borom ne yalqaahu kitaaban boo xam ne yalqaahu dina daje moom de mansuura boo xam ne bu ñu tàllal la nag mu war koo liir gis de toute façon moom ba nga koy jël lay xam fan la bokk ndax bu ko jëlee ci ndeyooram mooy waa ji naan la dee àjjana la jëm bu ko jëlee ci jàmmoñam wala iyaazu billah waa ji waa waa waa waa safara la wala iyaazu billah kon nag mbir maa ngoo ngi naan ko liiral sa biir ay doy na la ci sa bopp koo xam ne yaay àtte sa